ginnaaw bi ñu sant yàlla julli ci yenentam bi alayhi salaatu wassalaam euh, ñi ngi ñëw ba tey ci durusu al l ashara yi euh, ci suñu jotaay bi weesu nag ci al kanzus sani euh, gisoon nañ ci li nga xam ne moo aju woon ci nusratu rasulillahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam maanaam dimbali dimbali yenente bi alayhi wa anam loolu nag ku nekk xam na ni waxin la ndax alquran dafa ne ila tanfuruhu faqad nasarahu allah ah, soo leen ko dimbaliwul tamit eh, de toute façon yàlla dimbali na ko eh, ak tamit fi nga xam ne moom la borom subhaanahu wa taala waxe ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ya ayyuhan nabiyyu hasbuka allahu wa man ittaba'aka minal mu'minin e eh, yow yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla doy na la sëkk ak ñi nga xam ne ñoo la topp ci way gëm ni waaye eh, mu teg ci beneen aaya ko wa laa tukallafu illaa nafsaka waaye yow bul toog kenn lu dul sa bopp maanaam yow jëlal sa engagement bopp lépp loo xamante ne yaa ngi koy def ci diini ji lépp loo xamante ne yaa ngi ciy taxaw yaa ngi ciy dugg yow rek engagé wul ne di ko def yow nga def ko bu amee ñu la ci fekk la ci baax na bu fekkente ne amul keneen ku la ci fekk yow taxawee ko loolu muy ishaara bu rëy ci ne yenente bi sallallahu alayhi wasallam moom dong mënoon naa taxawee mbir mi yëpp mënoon naa taxawee diine ci yëpp mënoon naa taxawee lépp loo xamante ne moom moo aju ci mbiru ji euh, ak li nga xamante ne moom mooy euh, tax ba ñu mën a euh, wax naan ak ngañaay am na victoire am na ci lu mën a doon ci wàllu diine ji waaye kon képp koo xamante ne dañ la sof maanaam dañ la cee boole na la leer ci lu amul benn sikki mais dañ la ci boole maanaam ngir teranga gi nga xam ne moom la la borom subhaanahu wa ta'ala nam ci yow ngir tëbb la li nga xamante ne moom mooy tëbb bi la yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam di tëbb euh, dañuy ci tëbb googu nag dañuy gis ne euh, mboolem li xew mboolem li nit ki di def di jóg ne day jàppale yenente bi alayhi salaatu wassalaam ci biir loolu la dugg euh, dañuy ñëwaat tey insha allahu taala ci buntu boobu Euh, ngir euh, yeggale ko wala boog mottali ko ngir ne ci suñ jotaay bi weesu euh, dafa am benn jamono joo xamante ne instrument bi daf ci am lu tëboon parti boobu nga xamante ne moom moo tëboon naam donte bariwul bu ko gam man bu ñu ak li nga xamante ne moom mooy li li li ci jot am maanaam li nga xamante ne ci instrument bi moom moom la ñu retenir même bu fekkente lu tuut lu bon bariwu ci torop Euh, partie la quand même bu essentiel maanaam bu am solo mais même bu fekkente ne bëriwul alhamdulilah euh, waaye tamit daf ñuy dañ koy jàppee rek ne euh, borom bi subhaanahu wa taala moom moo ko namee woon noonu waaye tamit borom bi subhaanahu wa taala moom moo doon feeñal boppam tamit foofu ba tey ci mais def ko li mu soppoon moom mooy loolu rek génn ci maanaam ci instrument bi waaye tamit maanaam ñu sampaat beneen jotaay maanaam ngir mën a tax tegaat ba tey euh, yeggale loolu ba tey maanaam euh, sujet boobu ngir ne amaan na su fekkonte ne loolu amu ci maanaam tey dañuy xëy rek maanaam dañuy dañuy dañuy ñëwaat ci euh, li tegu ci sujet bi maanaam beneen buntu bi nga xamante ne moom moo ci tegu lii nga xamante ne moom mooy sujet bi maanaam li ñuy war a li ñuy waxtaane mooy di dimbali yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ak gëdd gi nga xamante ne moom lañ ko war a jox li nga xam ne moom lañu war a taxaw ci euh, feeñal ko ci wane ko moom yenente yàlla boobu alayhi salatu wasalaam mi nga xam ne moom mooy nasirul xaqi bil xaqi te mom mooy talaatil xaqi bil xaqi moom mooy ki nga xam ne moo dimbali dëgg teg ci dëgg moom mooy ki nga xamante ne moom moo dimbali yàlla mi dëgg jaare ko ci li nga xamante ne moom mooy lépp loo xamante ne dëgg la jikko yu baax yi melo yu baax yi lépp loo xamante ne dëgg la moom la sallallahu alayhi moom mi nga xamante ne moom mooy dimbali eh, alquran waaye di ko jaare ci sunna sallallahu alayhi wa sallam moom mooy ki nga xamante ne moom moo dimbali l'islam jaare ko ci xeex waaye nag xeex dëgg moom mooy ki nga xamante ne moom moo dimbali euh, jik maanaam euh, dëgg gi nga xamante ne moom lañ doon salfaañe ñi nga xam ne ñoom ñoo nekkoon ci ay caaxaan moom yenent bi sallallahu alayhi wasallam moom maanaam euh, ñi nga xam ne ñoom lañ ñu doon jël seen ay àq moom moo den dimbali ci jël àq ci dëgg maanaam rétablir li nga xamante ne moom mooy vérité muy dëgg gi daal di koy tegaat ba nga xamante ne dafa xeex caaxaan maanaam waaye nag loolu bu koy xeex daf koo jaare ci dëgg sallallahu alayhi wa alihi wa sallam moom day dafa ñëw indaale dëgg ba pare di xeexee dëgg waaye nekkul koo xamante ne moom yenente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa ñëw ne damay xeex caaxaan ba pare di jëfandikoo ay jumtuwaay yoo xamante ne ay caaxaan la wala boog ay jumtuwaay yoo xamante ne dëgg dana ci rax caaxaan dana ci rax mu digg ko jëfandikoo daan ne li am solo rek moom mooy finalité bi déedéet yenent yàlla bi sallallahu alayhi wa sallam doxalewul noonu moom mu doxale mooy dafa ñëw nekk gis dëgg maanaam daal di jël dëgg daal di koy feeñal daal di jël caaxaan neenal ko comme ni nga xam ne noonu la ko alquran waxe qul jaa al haqq wa zahaqa al batil inna al batila kaana zahuqa waxal ne dëgg ñëw na waaye caaxaan faaxe maanaam moom caaxaan moom neenal nan ko nee nañ ko rajax ndax caaxaan ci euh, faaxe rek lu jëm maanaam mooy ci sanku ci rajax rek lu jëm euh, kon Euh, loolu kooku mooy yent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam moom mooy ci taxawee loolu moom moo ko taxawee ci zahir moom mooy ki ko taxawee ci baatin moom mooy ki nga xam ne moo feeñee dëgg ba pare jaare ci dëgg moom mooy ki nga xamante ne moo feeñee borom bi subhaanahu wa taala muy dëgg jaare ko ci borom bi subhaanahu wa taala muy dëgg moom mooy ki nga xamante ne moom mooy alxaqul maxluuq alxaqul maxluuq mooy dëgg gi nga xamante ne euh, moom la ñu moom mooy ki ñu bind waaye mooy dëgg gi nga xamante ne moom la ñu bindee lépp voilà mooy euh, euh, mooy euh, li nga xam ne maa xalaqna samaawaati wal arda wa maa baynahumaa illaa bil haqqi asamaan yooyu suuf si yëpp ñu ko lu dul jaaree ko ci dëgg googu nga xam ne moom mooy dëgg gi ñu binde mbir yëpp te mooy yenente yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam mooy al haqiqatu muhammadiyya mooy réalité muhammadienne boobu nga xamante ne ci lañ bindee lépp ndax moom mooy yenente bi sallallahu alayhi wasallam moom boppam mooy al maanaam ginnaaw bu borom subhaanahu wa moom mooy al haqq moom mi nga xam ne moom mooy dëgg gi moom moo ñëw loolu moom moo tax. keroog ba muy rajaxe euh, li nga xam ne mooy euh, euh, caaxaan yi nga xam ne ñoo nekkoon ca Kaaba ga aaya boobu da ko doon jàng qul jaa al haqqu wa zahaqa al baatilu inna al baatila kaana zahuqa xam ne dëgg ñëw na caaxaan faaxe caaxaan nañ ko waaw dégg nga comme li ko li alfa bal yadmaghuhu bil haqqi al bal yadmaghuhu bil haqqi fa idha huwa zahiq fa idha huwa Euh, zahiq maanaam euh, ne caaxaan bu ñëwee day rajaxe dëgg bu ko defee mu daal di neen maanaam doot fi jugeeti mu daal di mu daal di faru daal di faaxe te euh, yenent boobu sallallahu alayhi wasallam bi mu ñëwee ci la lu baax feeñ ci la dëgg feeñ ci la caaxaan dem ci la yi bon yi maanaam ràññeeku ba nit ñi mën leen a ràññee ba xàmmee leen ni lii bon la mu mujj nekk loo xamante ne dafa évident maanaam nekk loo xamante ne nit ku bëgg taxaw sax ne sikki ndax lii dëgg la wala caaxaan la maanaam ne caaxaan a dëgg maanaam daa iman dañ koy daal di gaaw a xam ne xam nga léeg-léeg euh, ñenn ñi léeg-léeg dañuy bëgg di la jaay euh, euh, maanaam di di bëgg jàpp ne mën na noo dox ci xelu doomu aadama yi maanaam yaakaar ne mën na noo gën a muus nit ñi wala boog xaw ma xeebaate la xaw ma lan la maanaam mais Euh, bëgg gëmloo nit ñi ne euh, non non en réalité dëgg ak caaxaan xëy na duñ ko mën a xàmmee nañu bàyyi euh, par exemple ne nañu bàyyi fa mbaxane doonee benn ñoom dinañ mën a xàmmee lan mooy dëgg ak luy caaxaan alors que dëgg ak caaxaan xaqiqatan képp ku yeewu ku nekk mën na koo xame a part mu nekk loo xam ne vraiment lu compliqué compliqué la ak loo xam te lu jafe-jafe jafe ràññee la mais su fekkente ne yi nga xam ne mooy de manière générale nii rek lii feeñ moom dëgg ak caaxaan moom maanaam laajul nit ki muus pour mën ko xamee maanaam laajul mu muus ah dëggu rek moom ci boppam na sincère rek léegi tey mën a xàmmee li nga xam ne moom mooy dëgg ak caaxaan comme ni nga xam ne noonu la ko alxuraan waxe in tattaqullaha yaj'al lakum furqana boo raga ragalee yàlla boroom subhaanahu wa dina leen wan maanaam nan maanaam dina leen defalal li nekk ci yéen luy tax ngeen di mën di tàqale dëgg ak lu lu jaadu am lu jaaduwul loolu jarul njàng mu bari pour xam ko d'ailleurs du ci benn domaine sax jarul njàng mu bari pour ko xam ko comme li nga xamante ne moom la waykat ba waxoon Serigne Ba ba mu ne ko eh, seen musique bi ngeen di def mën ngeen koo def garawul eh, même koor gi parce que dañoo seetlu ne koor gi bu ñëwee doo leen musique ah eh, te loolu lu tax maanaam mën ngeen koo def quoi maanaam seen soirée yi ngeen di tëgg mën ngeen koo continuer parce que seen métier la ba ko woykat boo waxee sëriñ bi maa ngi koy fàttaliku bu baax a baax a baax euh, ci benn émission euh, xew la euh, ba ko woykat dañ ko ah, loolu nag man nag ñemewuma ko parce que maanaam nga gis ne moom jàngul mu ne ko yow de yaa demoon ca daara ja yaa jàngi woon waaye man loolu ñemewuma ko parce que du ma gis lay xew kii téye butéelu sàngaraam daal di téye ndaw soo xamante ne takk ko mu leer na ki takk ko ñuy fecc xeetu fecc yoo xamante ne. ba pare nga bëgg man may def loolu ci weeru koor gi loolu moom du ma ko comme pour wax rek ne dafa am mbir mu yoo xamante ne loolu jarul am njàng mu sori maanaam euh, daanaka nit ñi dañ koy mën a xàmmee xëy na yen yenn masala ci sharia wala yenn mbir yi mën na lënt ñu bari ci nit ñi parce que dañuy gis ñu bëri di ko def wala bokk ñu bari bàyyi ko wala bokk mu nekk loo xamante ne daal xëy na dafa laaj xel mu rëy tuuti pour mën ko xàmmee mais am na mbir yu bare bare bari yoo xamante ne vraiment évidence la leer googu nag nga xam ne moo nekk ci àdduna bi ba tax mbir yi maanaam lu jaadu ak lu jaaduwul mu neex a xàmmee li caaxaan ci yu bari mu neex xam ne loolu moom leer googu moom yent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam moom mooy feeñuwaayu leer googu mooy talaatal xaqi bil xaqi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam kooku nag euh, suñu dañ koy dimbali tamit maanaam waxin la et que li nga xamante ne moom mooy li jaadu ci ñun moom mooy euh, ñuy dimbali ko jub gi fi indi bu ko defee ñu mën ko euh, ñu wet ko màggal ko comme ni ko borom subhaanahu wa ta'ala ñu tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu wa tusabbihuhu bukratan wa asila euh, kon mooy dañ ko war a màggal wet ko réyal ko ba pare jàpp ne vraiment moom amul lu tilim lu nekk ci moom dafa set wecc ba pare dafa jeex tàkk ci borom bi subhaanahu wa ta'ala loolu dañ ko war a jàpp ci sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam suba ak ngoon guddi ak bëccëg euh, léegi ci suñ jotaay bi weesu euh, gisoon nañu li nga xamante ne moom mooy euh, lu bari lu en tout cas ci benn ubbee nañu ubbee woon nañu importance bi nga xamante ne moom la loolu am maanaam di ñëw ne da ngay dimbali yenente bi sallallahu alayhi wasallam war a jàpp da ko war a teg fi nga xamante ne moom lañ ko euh, war a teg euh, léegi ci loolu euh, mu ne nusratu rasulillahi sallallahu alayhi dimbali yeneen bi de sallallahu alayhi wasallam moom lañuy ñuy jiital ala nusratul ci dimbali l'islam nafsuhu moom ci jëmmi boppam mooy lan mooy ne borom bi subhaanahu wa moom ci boppam moo def loolu mooy ne dafa dimbali yenente bi sallallahu alayhi wasallam dafa jël yenente bi sallallahu alayhi wasallam teg ko ca ba teg ko sax ci kaw islam te pourtant de islam moom mooy ak diinu zalika diinul qayyim boobu noonu mooy ak mooy diine mooy euh, li nga xam ne moom mooy euh, dundin dundin bu baax bi l'islam la borom subhaanahu wa ta'aala boobu rek la taxawal mu daal di jub xocc taxaw tegu mooy dundinu l'islam amul beneen dundeen bu l'islam gërëm bu borom subhaanahu wa ta'aala gërëm bokk bu dul dindu dundinu l'islam wa man yabtaghi ghayra al-islaami diinan falaa yuqbala minhu wa huwa fil aaxirati minal xaasiriin képp koo mën am ci sa lépp bu bokkut ak l'islam borom subhaanahu wa kenn du ko kon nangul wa te bu àllaaxira ci ñuy perte lay bokk. Euh, kon dundin bi nga xam ne moom la inna diina indallahi al-islam naka dundin benn dundin la yàlla nangu maanaam naka dundin bi fa buuroo buuroo bi subhaanahu wa taala muy buur yàlla mooy al islam kon euh, buñ naan dimbali yenente bi sallallahu alayhi maanaam euh, maanaam dundinu l'islam boobu noonu nga xamante ne moom la borom subhaanahu wa gërëm ne faw ñun ci loolu la ñu war a di dundee l'islam boobu ci jëmmi boppam bu fekkente ne ay enjeux yi dafa dem ci ne yeneen bi sallallahu alayhi wasallam moom faw moom mooy am victoire mooy am gañaay wala l'islam am gañaay borom bi subhaanahu wa ta'ala day tànn l'islam perte yenent bi sallallahu alayhi am gañaay loolu la yéen borom bi di di lool na nag gisoon ko ci euh, bi ñuy gis ci xare Uhud euh, dafa bokk ci li instrument bi dindi woon moo tax ñu reprendre ko euh, xare Uhud ghazwatu Uhud mi ngi amee ci ñetteelu at ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wasallam eh, maanaam kon at ginnaaw xare Badar la la xew nag ak la ca aju woon comme niñ ko waxee woon ci jotaay bi weesu duñ ci dellu si waat maanaam duñu dellu si waat ci ne eh, nii la tàmbalee fii la yegg et cetera loolu eh, sëñ Fallou def na ci waxtaan yu am solo ci siira bi te yaatal na ko jazaahullahu xayran te leer indi na ci ay njàngat tamit yoo xamante ne yu matale la moo tax ñu ñaanaat ko incha allah bu fekkente ne euh, mën nañu euh, defal lien bi incha allah ci euh, lien bi bi nga xam ne moom day wax ci wàllu siira bi incha allahu taala mu partagé ñu ko ci groupe bi su ko defee képp ku ko gis woon gis ko ku ci bëgg a tamit jariñu ko ku ci bëgg ku ko bëgg a partagé incha allahu taala mën ko def li nga xamante ne moom mooy kon ghazwatu euh, Uhud xare boobu dafa bokk ci xare yi ëpp yu am solo yi yonent bi sallallahu alayhi def te xare boobu mandarga bu rëy la buy wane ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam borom subhaanahu wa ta'ala da koo màggal te da teg fi mu teg fi mu ko teg te fi mu ko teg tegu fa kenn hatta ba l'islam tegu ko fa adduna bi yëpp y compris mboolem malaaka yi malaaka yi ak mboolem yonent yi alayhimu salaatu wa salaam buñ leen jëloon teg leen yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam la yàlla moom la jël teg ko ci kaw ñëpp moom la gën a fonk ñëpp moom la bëgg ñëpp moom la gën a bëgg ñëpp te mbëggeel gi ci moom la ko feeñal moom sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mi nga xam ne moom mooy rahmatul lil alamin nga xam ne mooy jëmm yërmande ñeel mboolem bindee fi te borom bi wax ko subhaanahu wa taala ci suñ jotaay bi weesu gisoon nañ ne yenent bi sallallahu alayhi wa sallam borom subhaanahu ka taala daf kaa yónni ci ñaari anam ñaari anam yooyu buñ ko jaawale bu njëkk bi boobu leeraloon nañ mooy le fait mu nekk koo xam te ne bashiran wa nadhiran la maanaam day déggale Eh, di wan nit ñi lépp lu leen di jariñ ci àdduna ak àllaxira ak seen diggante ak seen borom subhaanahu wa ta'ala mu feeñalal leen ko wan leen ko leeralal leen ko leeralal leen tamit njariñ ga nan la toll ak nan la mel eh, bu fekkente ne tamit lépp loo xamante ne lu leen di gaañ la loo xam ne musiba la ci ñoom àdduna ak àllaxira ak seen diggante ak seen borom subhaanahu wa ta'ala lépp lu koy wàññi mu wan leen lor googu lan la ba pare wan leen nan lay nan la mel ak lor gi nag maanaam ban degré la la loolu yëpp yonent bi ci nit ñi jinne yi dafa am spécificité boobu ci mu yabal nit ñi leeralal leen mboolem mbir yi fan lañ war a teg seen tànk mais ci mboolem mi yi la ko ca tàmbali gi ba ca jeexital nga moom yenente bi sallallahu alayhi wasallam borom bi dana ko wama arsalnaka illaa rahmatan lil alamin yabalumu ñu la yow yenent yàlla bi sallallahu alayhi wasallam lu dul nga nekk jëmmi yërmande maanaam euh, rahma mooy yërmande bi nga xamante ne Euh, comme euh, roxum bi nga xamante ne maanaam ci la jóge d'ailleurs moom ñoo bokk radical ra ak ak mim maanaam mooy euh, lii roxum mooy butitu njurukaay maanaam bi mooy matrice ni mu nekkee ci biiru ni muy ëmbee li nga xamante ne moom mooy doom ji ba nga xamante ne daf koy muur may ko ak ak xeetu tàngoor di ko protéger may ko yërmande maanaam mais aussi may ko mbëggeel ba pare euh, may ko circonstance yi muy màggee ci anam goo xamante ne yaa subhaanallah tey bu ñu seetloo xale ni muy màggee maanaam ni mu nekkee ci biiru ndeyam ci juróom-ñeenti weer yooyu ni mu ciy màggee màggaay googu noonu daanaka ci début wu année yi dina am lu mu ci maanaam du perte lépp du perte vitesse boobu yëpp mais dina perte lu bari ci vitesse boobu mais euh, màggaay googu daf koy continuer moo tax at yu njëkk yi yi muy dund ngay gis màggaay bi di gaaw euh, loolu c'est parce que dafa nekkoon ci ruxumu ndeyam borom subhaanahu wa taala euh, di ko màggal ci ay circonstances yoo xamante ne moom secret yete ne moom mooy ki nga xam ne moo ko matale ci xam ko subhaanahu wa taala ak ku ci ci xamal lenn ci mbir yooyu mais euh, loolu mu dajale nga xamante ne tey su continuer woon di màgg ci même vitesse boobu euh, kon buy am dix wala quinze ans day day day day ni ab gratte-ciel day toll ni gratte-ciel mais euh, euh, comme comme quoi maanaam parti boobu roxam ki ni nga xam ne noonu la amee solo mboole mbindee fi nag yeneen ci yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam mooy seen roxam c'est-à-dire moom borom subhanahu wa ta'ala bi muy amal mbir yi lépp lu muy amal ci ci ci biir foofu la koy jure ci lay amee ci lay juddoo loolu ci baatin la moo tax mu ne ko yónni wuñ la dul nga nekk jëm ma ne njër moo lay mbindee fi rab al alamina la parce que al euh, alamina mooy mboole mbindee fi voilà comme ni mu waxee alhamdulilah rabbil alamin mu ne wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin njël moo leen bindi fi la kon yenent bi sallallahu alayhi wasallam moom mooy jëmmi yërmande googu nga xam te ne moo matale lépp ëmb lépp dajale lépp incha allah taala maanaa boobu dinañ ko gën a leeralaat dinañ ko gën a xóotalaat incha allah euh, dinañ ko gën a fésal euh, ba ba indi ay xeeti euh, décortiquer gën ko décortiquer incha allah ci jotaay yi di ñëw ci bu ñu ñëw ci li nga xam ne moom mooy euh, buntu yi ñuy war a gis incha allah muy maraate bu wujud mooy adduna bi maanaam existence bi martaba yi niveau yi ñu jaar maanaam niveau yi mu jaar existence bi produire incha allah taala foofu lañ ko gën développer mais en tout cas li nga xam ne moom lañ bëgg a wax fii mooy ne yenent bi sallallahu alayhi wa sallam moom mooy loolu léegi nag euh, moo tax kon moom sori ko dafa primordial parce que soo ko moo tax borom subhaanahu wa du deñ di julli ci yenente bi sallallahu alayhi wasallam du deñ di julli ci yenente bi sallallahu alayhi wasallam ba yi tamit mu njëkk leen anam goo xam ne duñu deñ di julli ci yenente bi sallallahu alayhi wasallam inna allaha wa malaa'ikatahu yusalluuna 'alan nabi di ko def parce que dimbali ko jox ko gëdd jox ko li mu war maanaam te julli ci loolu yëpp day ci biir voilà ubbi maanaam le fait que muy ubbi mboolem xéewal yi ubbi mboolem affaire yi lépp lu am fokk day jaaree ci moom ndax mooy buntu bi sallallahu alayhi waaye tamit lépp loo xamante ne daf ko war a yóbbu ba fu mu war a mate moom moo koy yóbbu ci ne mu matee eh, ci baatin loolu yent bi sallallahu alayhi wasallam moo ko war a incarner loolu tamit eh, kon borom subhanahu wa ta'ala defal ko spécificité yooyu noonu waaye tamit lépp loo xamante ne dafa war a taxaw te lu ko lor daf te war a ñëw mu ñëw jañ lor googu teg ko ba pare lépp di tegu ci baatin bi maanaam ci borom bi subhaanahu wa euh, ci ay feeñuwaayam ci ay turam ak ay melam ci nekk gi mu nekk dëgg ci maanaam ah, mbir yëpp di dox ci ni mu war a doxee lépp tegu ci yoon lépp tegu ci dëgg ba pare mu gindi yëpp teg leen lépp leen lu ci nekk moo am ay loi ay théorème ay mbir yoo xamante ne borom subhaanahu wa ta'ala noonu la régir univers bi noonu la régir existence bi muy doxee noonu ba pare lépp loi yi ko war a taxawal ci biir ak ci biti yëpp di war a nekke noonu loolu yëpp ci yenente bi lay jaar sallallahu alayhi wasallam loolu moom moo ko def mu nekk mu loolu mooy julli gi ci boppam maanaam bu loolu yëpp di ko di moom mooy julli gi yàlla di ci yenente bi sallallahu alayhi wasallam ko exprimer ci benn baat maanaam firi noonu rek kese ci baatu julli borom subhaanahu wa moo xam ni mu ko defee loolu moom moo tax d'ailleurs secret salaatul faatihi loolu la ne parce que salaatul faatihi lii ñu la wax nii la nekk di décrire et que salaat fatiha nekkul rek eh, comme li ñenn ñi ne naan xaq xadri yi tax mu ëpp ñeneen ñi déedéet parce que bu doon la mën ngaa def sa salaatu ala la neex bo demee ba ca ginnaaw ga rek daal di dugal xaq xadri yooyu nag daal di mu loolu li tax mu ëpp doole mooy ne eh, julli bu original bi bi borom subhaanahu wa ta'aala julli woon ci yeneen bi sallallahu alayhi wasallam dara xew balaa maanaam eh, ci ca azal dans la prééternité dans l'antériorité absolue loolu julli googu mooy salaat faat ci boppam te malaayka yi ñoom ñëpp moom la ñuy répété moom ñoom ñëpp moom la ñuy répété euh, euh, te bon euh, voilà secret boobu nag moom mooy daw ci univers bi mooy dox bi moom mooy moom mooy moom mooy mooy mooy mooy mooy ci univers bi moo tax moo tax salaat solo gi ci nekk bi dayo fu jiggi day voilà euh, mais pour ñu revenir ci ne kon yeneen bi sallallahu alayhi wasallam boobu moom ci boppam moom ci boppam mooy adduna bi moom ci boppam mooy univers bi lépp ci moom lay dawe te ci moom la amee te mbir bi mënul woon demee neneen kon nag kooku euh, borom subhaanahu wa moom lay jox priorité ci kaw lu ne compris ci kaw l'islam bi Euh, revenir ci borom bi wa taala dafa euh, euh, bon yeneen bokk sallallahu alayhi dafa génn di dem ne day day xeexe ji Abdullah Ubay ibn Salul naafiq bu mag boobu daal di ñëw génn bi ñu génnee parce que moom au début maanaam comme quoi yonent bi sallallahu daf ñu leen woon nañu toog xaar gaa yi bon après xale yi ne noonu génn tàngam euh, mag ñi tamit ne noonu nañ xaar mais comme que majorité bi ñoom dañ ñëwoon nañ génn yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ok nañ génn finalement ñu yedd seen bopp fekk yonent bi sallallahu alayhi ko ngam ba armure bi ba waajal xeex bi ñu ne finalement nañ toog mu ne déedéet ab yenent bu xësee ba sol Euh, maanaam ba takk xere ba jóg dootul dellu ginnaaw euh, ba mu demee nag euh, ñu dem ba ci yoon bi Abdullah ibn Ubay ibn Salul daat ne non man finalement non man ànduma ci affaire bi quoi parce que suñu idée yent bi sallallahu alayhi mu topp ñu suñu suñu luñ xalaat moom muy topp xale yi quoi xale yi la topp la moo tax non man daal finalement demuma quoi parce que et puis fii de façon xeex du fi ama ah. non non non man sax bàyyi naa dem na et puis dafa am yeneen yu ma waroon def quoi dafa am yeneen dama xam nga rek quoi yitte yi ne eh, ñeneen oui c'est vrai que mu ci la découragé loo nag mbooloo parce que ñoom bi ñu génn après junni lañu woon mais presque ceeru armée bi muy trois cents personnes la la delloo ginnaaw ñoo maanaam la la la la kii la la ci ci la leen delloo ginnaaw woy ñi woy non c'est que c'est vrai que man sama yaay sax bi may dem moom bëggul woon ma dem quoi mais bon après finalement c'est vrai que wax nga dëgg quoi non man bàyyi ma dellu kër ga quoi mu gën kii ne man boo xam sama sàkket bi sama kër gi fale ko ma defar ko bu baax xam nga bon mais ki ne sama tool yi woy sama tool bi xam nga su ko bàyyee noonu sax et puis xam nga boo demee xeex quoi et puis non man bàyyi ma dem dellu delluwaat quoi xala toppatoo sama tool yi quoi parce que loolu muy priorité quoi maanaam ku ne am lu lu mu wax ba génn borom subhaanahu wa ta'aala nag wax ne am na ñaari groupe yu mu sauvé bu ñu naan iz hammat taa'ifataani minkum an tafshala wallaahu waliyuhumaa wa 'alaa Allaahi falyatawakkalil mu'minuun bi nga xamante ne ñaari mbooloo taa'ifataani minkum ci yéen maanaam mibitoon nañ an tafshala ci ñu yoon jox maanaam mooy ñu am tiitaange ragal ragal a dem ci xeex gi Euh, loolu bi mu ko xalaatee mbooloo mooma euh, ñooñu nag waa banu salima la ak waa banu xaarisa waa banu salima ci waa ansaar lañ banu euh, salima ci waa xasraj ak waa banu xaarisa ci waa aws ñoom ñoo ñoo ko ñoo ko tax ñoom ñu naan borom bi day ñun de ñi ngi maanaam xéewal gi gën a rëy gi koy sant bu baax ci loolu mooy le fait que mooy le fait que rek ñun ñu mébétoon dem maanaam dellu waaye ñu dabaatal yàlla borom subhaanahu wa ta'aala ñu wallahu waliyuhuma borom bi moo mooy ki méngoo seeni mbir maanaam moom moo farak ñoom moo tax mu delloo ci leen wa 'ala llaahi falyatawakkalil mu'minuun te ci yàlla kese la ñu gëm yàlla yi di maanaam way gëm ñi di di wéeru maanaam nañ nañ wéeru kon ci ñi gëm ñëpp nañ wéeru ci yàlla kese kon loolu euh, ñoom bi ñu demee Euh, di xeex borom euh, yonent bi sallallahu teg leen bon dañuy dañ koy tënk bu baax euh, yonent bi sallallahu alayhi teg leen ci doj bi ci jabalu Uhud bi mu leen fa mu teg ci seen kanam Seydina Abdullahi ibn Amr Haram radiyallahu anhu muy ba wayjuru Seydina Jaabir ibn Abdullah al-Ansari radiyallahu anhu ne leen léegi yéen dee leen xaar leen moom moo jiite woon rumaat yi mooy ñi nga xam ne ñooy jamkat yi ñoom ñooy xumaat yi tamit maanaam di aar maanaam di di taxaw ngir mën a xool ku parce que ñoom fi ñu taxawee dafa stratégique woon nga xamante ne bu amee ku ñëw rek day yéeg day bu ñëwee di di yéeg maanaam pour songu leen ñoom fi ñu taxawee ñoom ñoom buñ leen buñ ko jamee xeeti rek day dee maanaam te moom du leen mën a du leen mën a jam facilement parce que ni doj doj bi bindoo la léegi nag ba leen tegee foofu yéen ci saasam dañ leen ak lu mën ci gu bu leen fi jóge keroog euh, ba xare bi yëngatoo xare bi euh, wuri euh, yéeféer yi gis ne perte nañ affaire maanaam feeg gaa yi ñu ngi woon foofu yéeféer yi perte nañ affaire lan la xewal Badar même scénario bi moo commencé waat passé waat fii di àllar fii yéeféer sax xaw noo gëmee ni loolu war naa mën a ne ndax ñoom nombre de personnes yi ñu indi woon ñoom 3000 personnes lañu indi jullit ñi 1000 personnes lañu woon au départ mais comme naafiq yi delloo nañ muy 300 personnes delloo nañ comme quoi ah maanaam ba ci jamono Yonent bi sallallahu alayhi amoon na ay naafiq ak ñoo xamante ne diine ji jarul leen dara jarul leen benn effort voilà euh, maanaam yamale mbir mu mel noonu ci suñ jamono ji naan wuy xam nga waa jamono ji naan loolu ñàkk xam li xew la. ba jamono yeneen ci bi sallallahu alayhi yoon jamono bi mais biir Madina yeneen bi sallallahu alayhi wasallam ñu mel noonu amoon na ah comme quoi léegi euh, bi nga xamante ne moom la gaa yi euh, euh, xare bi vraiment tàng tàng yéefar yi perte nañ affaire bi léegi nag gaa yi ñu ngi commencé jël de guerre yi. ku jàpp nag ne saxaaba yi radiyallahu anhum bëgg adduna moo leen taxoon a dem di wuti ji butin de guerre yi dëgg-dëgg xamu xamu ñi ngay waxal ñan la xamuloo ñi nga nekk di tuumaal bëgg adduna ba tax ñu mooy ñu bàyyi la yeneen bi sallallahu alayhi wasallam li mu leen digaloon dëgg-dëgg réeré nga màggaay yu ñooñu dëgg-dëgg réeré nga leen parce que radiyallahu anhum ëppante ak loolu loolu ñoom li tax ñu wàcc mooy dañoo gisoon ni xeex bi jeex na maanaam interprétation la ittihaad lañ def dañoo jàpp ne yonent bi sallallahu alayhi ne leen toog leen fii ak lu mënti xew mooy fii xare baa ngi am mais au gis na surtout bu de guerre moo ci ne léegi defatuñu dara nañ dem ndekete loolu problème bi. loolu su ko boroom subhaanahu wa mooy Seydina Abdullah ibn Amr ibn moom nee na ñu ngi naan ay waay gaay bu leen dem. Yonent bi sallallahu alayhi wasallam woon ñu taxaw ñoom ñu ne non mais xeex bi jeex na yow nañ dem jëli ji butin de balaa mu jeex ñu daal daal comme dem nañ bàyyi nañu place bu stratégique bi Seydina Khalid ibn Walid radiyallahu anhu boobu moom ci groupe yu eh, yéeféer yi la bokkoon gis nga xare Uhud lu yéeme la ñi ko jiite woon bu Seydina Abu Sufyan radiyallahu ñi fa def njombe gi gën a rëy Seydina Wahshi ak Seydina Hind ñi jiite woon stratégie de guerre bi ci côté yéeféer yi lay wax de Seydina Xaalid ibn Walid radiyallahu ñoom ñëpp tuub dugg ci l'islam bokk ci nit ñi gën ci ñu yàlla bind maanaam te problème yi gën rëy ci diine maanaam ci jamono yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñooñu ñoo ko tegoon loolu moom moo tax nit ki tamit day il faut que mu am ay raisons garder maanaam il faut mu ne diw sàngam xamoon nañ ne euh, daaw def na li kon mënatu la baax déedéet non non non loolu ku koy xalaatee vraiment doo nit ku yeewu parce que histoire dana la nax naxati la naxati parce que euh, réalité mooy ne nit mën na baax tey bon suba. mais mën na bon suuba démb baax tey loolu mën na ne xoolal ma ñii nga xamante ne jour oxot ñoo def li gën a gënoon a garaaw xool leen tey fi ñu mujj xeex yi ñu xeexal diine ji gin yenente bi sallallahu alayhi lu ci bari sayyidna Xaalid ibn Walid radiyallahu anhu jiite na ko def ci ay jaloore yu rëy rëy rëy sayyidna Abu Sufyan radiyallahu anhu liggéey na ci liggéey bu rëy wax ci moom euh, ci ñi rey kii la bokk euh, Musaylamatul Kazzab noonu yenent bi gën a mag sallallahu alayhi ne moom yenent la kon maanaam il faut que ñu def attention ci démb nit ñi démb nit ñi c'est pas parce que kii xamoon nañ ko démb nii la meloon rek que ni tey moom mënta baax déedéet yàlla mën naa jël wàllu yoon bi gën a mag mu am ak fu ko jaarale fu mu ko jaarale démb tey ñëw borom subhaanahu wa ta'aala soppi ko def ci moom li muy def ci moom voilà mooy li euh, Sayyid Abdul euh, Sayyid Ahmad ibn al-Mubarak radiyallahu anhu li mu waxoon ba parce Euh, sëriñam bi en fait euh, dafa amoon ay sëriñ yoo xam ne ñoom dañ ko daan jàngal ñu jàngal nañ ko fëtt ñu jàng ko leneen mu yàggoon ak ñoom nag mais sauf que moom bi mu gisee Cheikh Abdou Aziz Dabakh radiyallahu anhu a Abdou Aziz Dabakh radiyallahu anhu benn xale ay jeune la voilà jeune homme euh, maanaam deful cursus universitaire ci daara yi ci xamuñu ko ci daara xamuñu ko ci Euh, tamit euh, université islamique yi yooyu deful dara ci loolu moom jàngul daanaka mën nañu sax jàngul ak yooyu yëpp donc gars yi ñoom ni ñuy classifier ne ab xam-xam nitu yàlla moom noonu la war a mel ñoom foofu lañ ko classifier maanaam buñ xoolee jël euh, teg affaire bi dañuy gis ne du ci dugg du ci dugg sauf que ñoom seen taalibe muy Ahmad ibn Mubarak moo leen ëpp chance parce que moom bi mu déggee Cheikh Abdel dem na ba gis kan la toog na ak moom waxtaan na moom ba xam ne kii ndekete nitu yàlla bu mag a mag a mag la moom mu yéemu ci moom maanaam kenn rawu ko fa eh, ah, kenn rawu ko fa mu nekk sëriñ boroom xam-xam bu gis koo xamante ne jàngul am jàngam soriwut maanaam jaarul daara. jaaru université kooku ëpp ko xam-xam fuuf mu gis ci moom wilaaya gu mat sëkk mu nangoo nekk taalibe kooku léegi nag sëriñ mi tafeeg moom di ko di ko ci loolu maanaam li nga def nan nga mane mu ne leen euh, bokk nag ci ci ci ci ci ci bon bëri na lu leen wax masalan est-ce que gis ngeen ko ndax xam ngeen ko parce que man gis naa ko man xam naa ko et cetera mais daf ci am koo xamante ne bi mu taseeg moom euh, daf ko indil benn kii ne ko téere damay bind listu nitu yàlla yi maanaam pour pour wax ko mu ne ko mu ne leen maanaam pour bind leen quoi bind leen et que lim ko bëggoon wax mooy Cheikh Abdel Zabbah radiyallahu anhu sa bi mënta nekk nitu yàlla mënta ne mu koy wax nag ne ko waa su fekkente ne tey ab yéeféer ab yéeféer tey tey tey tey tey borom bi mën na koo soppi tey tey mu nekk jullit mu defal ko fatxu tey tey tey ubbil ko xam-xam yi gën a xuut yi aju ci xam-xamu nit yàlla yi yëgiti ko ci martaba yi maqaama yi gën a kawe tey tey tey tey lépp tey yàlla def ko est yàlla mën na loolu mu ne ko waaw mu ne ko kon bu boobaa ban balance bu ma mën a tegalati ban balance bu dëgër ga ma mën a tegalati maanaam fi ñu ko fi ñu mën a attee nit ñi mooy ci seen instant tee foofu lañ leen mën a attee mais pas ci liñ nekkoon démb ak ëllëg la ñuy nekk ci parce que yàlla moo ko xam liñ mën a juger nag mooy seen fee yi ak seen jëf yi fi ñu mën a teg tamit dañ leen di teg selon ñoom nan lañ mel ak yeneen bi nan lañ mel ak alquran nan lañ mel ak sunna foofu rek lañ leen mën a nattalee mais kenn mënul jël nit parce que démb meloon na ni nga bëgg ne fii ba abadan noonu lay mel loolu mënuñu koo wax wala boog moo fi defoon nangam waaw moo ko fi defoon et après euh, gis ngeen fi ñu mujj ñoo gën ñun ñëpp bu ñuy jëlee ñun ñëpp ñu boole ñu ñu kenn ci ñoom moo ñu gën bu ñu boolee ñun ñëpp ñëpp ñëpp ñun ñi ñëw ñëpp ginnaaw jamono jooju ñun ñëpp bu ñu boolee kenn ci ñoom moo ñu gën. kon <laughs> voilà kon nañ def attention nañ def attention ci gars Euh, léegi saxaaba yi ñooñu radiyallahu kon ñooñu maanaam ñi ma tudd góob bi xare bi tànge sayyidina Xaalid ibn Walid radiyallahu anhu dafa dafa dafa dafa dafa dafa dafa gaa yi quoi ne leen nañ def tour rek gaa yi def tour rek dem yéeg positionné wu foofu rek ak de contre attaque contre attaque keroog la yi jullit ñi mën nañ ni euh, xeex boo xam te dañ ko perte jour boobu lañ ko lu tax ñu perte ko lu tax l'islam am défaite jour boobu buñ ko mënee tuddee défaite mooy ne yenente bi sallallahu alayhi wasallam la yàlla doon dimbali parce que yenente bi sallallahu dafa ne gaa yi taxaw leen fii lu mënti xew bu leen fi jóge baatu lu mënti xew boobu ñoom liñ ko firee baaxutoon ñu interpréter ko nu baaxul loolu su jàlloon mooy ne yeneen bi sallallahu mën naa digal mën maanaam mën naa wax ne nangam baaxul bu ko bu leen ko def nga dem def ko pare dara du la ci fekk alors que déedéet dara dana la ci fekk yaa koy xam wala doo xam yaa koy yëg wala doo ko te loolu mooy bu la yàlla bëggee su la yàlla bëggee tey ngay gis résultat bi su la yàlla bëggul nag da lay bërgal ba keroog nga dee wala boog ba ca kanam a kanam ay ak ci kanam mais ku yàlla bëgg soo defee tey tey tey lu wutal li yeneen bi sallallahu alayhi wasallam jàngale tey tey tey nga gis résultat bi nga nga nga tegaat sa tànk léegi léegi ci yoon wala boog mu wan la def nga ñoom ne nga gaawtu ñaari possibilité yooyu la mais nga gis def ko yeneen bi sallallahu alayhi la ma wax ok yeneen bi sallallahu alayhi wasallam tere na ma lii bàyyi bàyyiwu ma bàyyiwu ma ko ma ko lim ma digal defu ma ko dara fekkuma ci war naa tiit sama bopp war tiit sama bopp voilà te bépp mooy maanaam bépp euh, lépp moo tax keroog gaa yi dañoo daw ba mu des fukki nit ñett rek ñoo waroon yonent bi sallallahu alayhi wasallam à ñu ñu bari dañoo daw borom subhaanahu wa ta'aala ne innal ladhiina tawallaw minkum yawmal taqal jama'aani innamaa istazallahum ash-shaytaanu bi ma maa kasabu wa laqad afa Allahu anhum ñi nga xamante dañoo fiddi dañoo daw bis bi nga xamante ne ñaari mbooloo yi daje nañ xam nga lan moo leen dal innamaa li am ba des mooy istazallahum ash-shaytaanu shaytaane moo leen tarxisloo bi baax bi ma kasabu ci sababu lenn lu ñu defoon ay bàkkaar la dañu mooy nit ki tey su defee lu baaxul rek résultat bi day day moom su nekkee ci lu lu baaxul rek résultat bi day feeñ ci moom Sufyan imam euh, Sufyan ibn Sa'id as-Sawri rahimahullah dafa ne euh, man xola ñaar wala ñetti weer yoo xamante ne borom bi subhaanahu wa ta'ala mu déeyaale moom ci guddi gi maanaam mu am benn partie ci guddi gi bu mu jóg di julli di naafila di déeyaale ak borom subhaanahu wa ta'ala bànneex boobu yàlla daf ma ko xañ xiiwul gu toll noonu yàlla daf ma ko xañ lu tollook ñaar ba ñetti weer ci sababu oom jigéen ju ma gis oom oom bu gis bu ma lewul léegi kon ñun comprendre lañu suñu xaal lu tax ah sàggan giñ sàggan ci yu bari bari bari ci jaamu yàlla lu ko waral maanaam te lii benn partie la comme li sama benn waaye waxtaan mu ne ah waaw ñun ñi nga xam ne ci lañuy ñuy gees nag ah yàlla nañu yàlla sàmm euh, moo tax il faut que ñu comprendre que ni moo tax boroom sant ne mais nag wala qad afallahu anhum yàlla jéggal na leen ñooñu yàlla nag jéggal na leen waaye nit ki lépp lu am problème ci digganteem ak boroomam subhaanahu lépp lu mu yëg ko ay xeeti rëq rek na xool ci moom ne moom moo tegul tànkam fi mu ko waroon a teg ci digganteem ak Yonent bi sallallaahu alayhi wa tax euh, jox priorité Yonent bi sallallaahu alayhi ci say jox ko gëdd teg ko fi a teg mu gënal la lépp. mu gënal la sa bopp comme ni ko xadis bi waxe mu gënal la adduna ak àllaxira nga def ko sa obsession dimbali yeneen bi nag sallallahu alayhi wasallam dafa ànd ak ay teggin ay xorma gëdd goo ko war a jox bëgg gi ko war a bëgg mu tekki ne moo tax mu ne wal adabu ma'a rasulillahi sallallahu alayhi wasallam wal adabu teggin ma'a rasulillahi sallallahu alayhi wasallam ànd ak yeneen yàlla bi sallallahu alayhi muqaddamun moom la ñu jiital ala shar'i am teggin ak yenent bi sallallahu alayhi wasallam moo ko ëpp doole waaye loolu lu tekki est que day tekki nit ki mën na am teggin ak yenent bi sallallahu alayhi ba pare mooy sharia déedéet li muy tekki rek moom mooy bu ñu nattale woon ne sharia mën nañ ko moyyi te tegginu yenente bi sallallahu alayhi parce que moom la ñuy préserver bu boobaa loolu mooy loolu la ñuy jiito boroom subhaanahu wa ta'ala daf nañu yaa ayyuhal ladina amanu laa tarfa'u aswatakum fawqa sawti an-nabiyyi wa la tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun yéen yéen ñi nga xam ne gëm ngeen te dëggu bu leen yëkkati mukk seen kàddu yi seen baat ci kaw baatu yenente bi mukk nga wax sa baat gën a kawe baat yeneen bi sallallahu alayhi wasallam loolu rek dañ la koy tere su fekkente ne niñ koy faral di waxe daay man saa ñuy wax ci aay bi su fekkente ne baat voix bi nga xamante melo jëmm la borom subhanahu wa ta'ala da bindaale doomu aadama muy naturellement voix am nii su dee loolu lañ la wax ne malgré que noonu la yàlla bindee na nga def lépp ba sa wax sa baat yeneen tib ak lu muy mën a wax yow sa voix bu mu féete kaw ba sa moom c'est loolu lañ la wax léegi lan ngay xalaat ci waxu yeneen tib nga bëgg a jël wax sa wax yow wala waxu keneen di ko teg ci kawam maanaam voix bi rek lañ nekk di wax nii waxuñu maanaa yi nekk ci ginnaaw sens bi déedéet loolu moom moo tax il faut que ñu am état d'esprit boobu que ni non ñun yeneen bi la ñuy jiital ci suñuy mbir sallallahu alayhi wasallam ku kontaan kontaan ci góobe gar bu ñu yaakaar nag après kenn duñu mere amul luñ ci perte nit sax duñ ko ci perte c'est vrai que bu dee mbay bi moom dinañ dinañ am problème perte ci ndekki mais mais effort la laaj ñu def ko quand même hmm? nanguwuñu ñàkk dara nanguwuñ dara dal bi parce que tout simplement dañ ne noonu yeneen bi sallallahu alayhi wasallam loolu lañ bëgg noonu lañ bëgg a mel loolu lañ bëgg a doxal yeneen bi sallallahu alayhi wasallam moo ñu war a moom lañu war a jiital ci kaw lépp loolu ak njuumte gu rëy la sama xel dellu na ci xissa bi ma leen nettali woon ci jotaay bi wees enregistrement bi jëlaat léwu ko woon sax mooy bi ma ànd sama ay gaay yi boobu xale lañ ngi woon euh, collège wala di dugg lycée maîtresse yi bon maanaam euh, maîtresse euh, euh, primaire ñu nekkoon primaire man ak sama yeneen ñaari gars yi ñu tase quoi suñu taal xam na leen yi ñu wax bu ma ñu tase ak maître yooyu ndeysaan mu am na benn maîtresse bu ci soloon nag yére boo xam ne yére bu jot la yére mooy grand boubou yi daal di musóoru nii comme sénégalaise yi noonu. nekk ku ku ku yiw daal maanaam du muuroog yooyu mais di gis ne kii vraiment ku ñu yar la ku ku yiw la et cetera mu ñëw ñu tafe treize jot ñoom ñu wàcc comme ñun bon midi la ñuy wàcc ak yooyu na après bon ñu wàcc ñu tafe euh, gars yi di mestre yi ba ñu yegg ci moom nag ñoom gars yi yeneen yi jox ko loxo man nag ma bañ koo jox loxo euh, dañoo sori ay cinq dix mètres rek kenn ci waaye rek daal di ah non boobu non non non non d'accord mooy je suis pas parce que da nga rusloo bi non mais ak ni mu yiwee non mais ma ci ko rek ma ne ko waa de parce que su defoon yàlla yenent bi sallallahu alayhi wasallam ñoom léegi ñoom ban bët lañ may xoole maanaam ñoom nag ñoom léegi c'est-à-dire que man pour lu neex wala loo xamante ne xëy na di kii dinaa ko rusloo après da koy fàtte mais man yàlla ak yent man nan la may nan la may xoole parce que bëgguma kii ko kii kii mer momentanément ma ko Euh, xëy na boobu amul enjeu yu bari sax mais même fi mu amee enjeu nañu jiital yàlla nañu jiital yenente bi sallallahu alayhi wasallam bi nag sallallahu alayhi wasallam day amee ci yeneeni anam na am teggin gi yii am na teggini am na mais teggin yi nga xam ne moom lañu ñu am tamit dafa am yeneen yoo xamante ne maanaam teggin yooyu déjà gis nga kon baat bi wax ji comportement bi xattaa ba bu ñuy wax waxu yenente bi sallallahu alayhi wasallam xadiisu yenente bi sax nga am teggin ci kanamam mais nit ki di la wax xadiis comme euh, dégg naa ko ci kenn ci waaraatekat yi booba euh, masala bi doon wax sax euh, mën naa ne moom mënul na ni rek ñun kat lii moom lañ gën a jàpp moom lan moo ñu doy moom moo doy ci masala bi ne woy da gis ku ñëw ci jumaa ji di julli ñaar raka bala fekk imam baa ngi xutba ngay wax ak moom mu lay sànni ab sagarub xadis noonu la ko firé wallahi subhaanallah yal nañu yàlla sàmm maanaam mo bu dee xam na moom li mu wax moom génn na ci lislaam ndax ñàkk ma ak ñàkk teggin ci kanamu yeneen bi sallallahu alayhi nan la waxu yeneen bi sallallahu alayhi wasallam nga ko mën a qualifié wee noonu bu dee xam na li wax moom génn na ci lislaam moom maanaam mu tuub duggaat voilà euh, beneen bi tamit am na am solo mooy lépp lu yenent bi def sallallahu alayhi nañ ko bàyyi xel lu am am solo la lu yenent bi def sallallahu alayhi wasallam wala mu wax ko gis nit ku ko def nga am critique boo ci def bu dee xam nga ni lii ci yenent bi la jógee génn nga ci lislaam su dee xamoo ni yenent bi moo ko déglu nag wala boog da ngaa jàpp ne non dañ ko waroon mën a interpréter li nga def xaraam na kuy def lu yenent bi sallallahu alayhi wasallam jàngale loolu mënu koo critiquer jëm di jëmmi di ko critiquer mooy ni jëmmi yenent bi sallallahu alayhi wasallam li mu nekkee baaxul dafa juum et que yeneen bi sallallahu alayhi wasallam rij'i la dafa c'est-à-dire ku archaïque la loolu nga bëgg wax yéen bi sallallahu alayhi moom ngay qualifier comme étant koo xamante ne dafa dellu ginnaaw ay xalaatam ak gis-gisam dëppoowul ak modernité loolu nga bëgg wax. yow soo ko deful bàyyi yël koy def. ndimbali yenent bi sallallahu alayhi wasallam mi ngi amee ci yow ngay feeñal avec fierté njàngale yenent bi sallallahu alayhi wasallam dimbali yenent bi sallallahu alayhi wasallam mi ngi amee ci yow nga wane bëgg gi nga bëgg yenent bi sallallahu alayhi wasallam te amoo ko ci xool parce que bëgg gi nga ko bëgg dalaa gënal bëgg gi nga bëgg ñëpp mais nekk jullit boo xam ne jëmmi maanaam nekk jullit sax da nga ko war nëbb da koy sax rus ana ko mbëggeel ci yenente bi sallallahu alayhi wasallam kooku nan ngay jàppale koo xamante ne yow di affilié ci moom ci idéologie yom da nga ko rus da nga am gàcce ñëme woo wane kooku nan nga koy dimbalee ngeen foog mais sóobu ci yoonu yàlla noonu la yàlla li yàlla li muy joxe du ay fo de ay du ay fo du ay kaf euh, bi gën a garaaw nag wala iyaazu billah mooy di wane avec fierté ne li yeneen bi jàngale sallallahu man maa ngi wane avec fierté ne man maa bañ loolu te maa tey maa koy wane wutal prétexte bu la neex pour def ko mais di ko rëccu allahumma ba mu des nga tuub dellu ci ci ci borom subhaanahu wa sinon di nga ko rëccu amèrement yenent bi sallallahu alayhi wasallam koy dimbalee bokk na ci moom mooy suñu njaboot ñu teel leen yar ci bëgg yenent bi sallallahu alayhi bëgg am njàngaleem bëgg njabootam ñu di leen xamal kan moom mooy idole bu mag boobu ku màgg kooku sallallahu alayhi wasallam référence bu rëy boobu dimbali yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wasallam mi ngi ame ci ñu xam lan la digle lan mooy ay njàngalem ñu mën a taxaw ay argument yu dëgër di ko leeral ci kanamu ñi nga xamante ne ay noonam lañ dimbali yenente bi sallallahu mi ngi amee itam ci suñu comportement ñun képp ku ñu gis bu ñu ak yow rek ku xeeboon l'islam baa mu bañ ko bu ñu gisee daan ne ah kii de xaw ci nekk de moo gën ci li ma ne ngay gis li ëpp ci jullit ñi tey bu ñu defee soit li yéeféer yi bon le yëpp ñoo koy nuróole wala li yéeféer li baax le di ko jéem a def ak néew en tant que doomu aadama kese ak ay valeurs yi nga xam ne dañoo universel mooy makaarimul axlaaq yi dañoo universel mooy nekkul jullit wala du jullit nit moo mel noonu moo xam ne am na yu baaxul sàcc baaxul rey nit baaxul njaaloo baaxul wax lu dul dëgg baaxul euh, rambaaj baaxul jaxase ay doom nit baaxul loolu c'est humain maanaam doomu aadama moo mel noonu du jullit moo mel noonu déedéet nit moo mel noonu moo ko xam mais yéeféer yi sax ngay gis ñu am yenn comportement yu baax yi ci kanamu jullit yi loolu ruslu na ba nga xamante ne tey soo duggee ci benn ascenseur gis ku fa tuur ndox wala ñu tufli fa wala yeneen ak yeneen yoo xamante ne ay incivilité la mën ngaa jël sa loxo dugal ko ci taal bi waat ne du tubaab mais loolu dafa ruslu euh, bon am na ay exceptionnel mais exception yi justement ñooy confirmer règle yooyu dañu ruslu dimbali yenent bi sallallahu alayhi wasallam mi ngi amee ci ngay feeñal ay mbaaxam di feeñal ay jikkoom di feeñal am njàngaleem di samp sax ay jotaay yoo xamante ne dañ ci dañuy liggéey ci moom sallallahu alayhi mais il faut que mu nekk loo xamante ne comme tey buñu naan dañuy organiser gàmmu il faut que mu nekk loo xamante ne moom yenente bi sallallahu alayhi wasallam aussi ci forme bi que ci fond bi suñu gisee du ne yéen da ngeen maa ma yàpp dëgg-dëgg suñu gisee dina ne lii ñu ma tudde alhamdulilah ba borom subhaanahu wa ta'aala bàyyi ci kaw suuf ba tey ñoo xamante ne ñu ngi may tuddee loo xamante ne man fier naa ci sallallahu alayhi wasallam mais ñu ne ne guddi gi yenente bi lañ ko tuddee sallallahu alayhi soo fa demee aussi bien ci forme bi que ci fond bi amul dara yenente bi sallallahu alayhi loolu tam musiba la dimbali yenente bi sallallahu alayhi tamit day amee ci ne nit ki ne ak lu mënti xew man personnellement dinaa gën def effort ci lépp loo xamante ne luy tax mu gën a mën a jëfi sunna yeneen ci bi sallallahu alayhi wasallam leer googu di jolli ci univers bi dinaa ci taxaw dinaa def yitte xool nan laay def ak alquran nan laay def ak sunna yeneen bi sallallahu alayhi wasallam hadith yeneen bi sallallahu alayhi wasallam dinaa ko jàng dinaa ci jàpp lu bari sama kéem kàttan dinaa ko def voilà dimbali yenente bi sallallahu alayhi wasallam mooy dimbali dëgg ak fu dëgg féete xataa ba ñaari ñoo taxaw kenn di wax moroomam kenn ki tooñ moroomam nga jël sa kàddu daa ko ciy dugal ci ne yow mi yaa am dëgg kat même bu dee mënoo ko argumenté yow mii yaa am dëgg au moins jàpp na nga dëgg waaye ñuy rajaxe dëgg di nappaaji dëgg nga di seetaan man sama nekk du ma ci wax dara yaa ngi nekk en complicité ak ki nga xam ne mooy ki am doole tey nappaaji dëgg yow ak moom yéen a yem as-saakitu an al-haqqi axras yow ab seytaane la loolu la yenent bi nag moo la ko tudde sallallahu du man de yenent bi moo ku mel noonu seytaane la seytaane bu muuma mooy seytaane bu muuma kuraa man boobu moom du ma wax dara du ma du ma wax ah tout en sachant que xam nga kan moo am dëgg ak kan moo am caaxaan tout en sachant que xam nga ko wala am nga capacité xam ko <coughs> loolu nag ci famille yi day xew ci entreprise yi day am ci société bi day xew ci biir réew mi day am ci biir dëkk bi ci feneen ak feneen nitu dëgg day positionné wu dëgg amul ku muy faral ndeyam ak baayam bu ñu nekkul woon ci dëgg ñu am ku ñu tooñ mu dem faral kooku parce que kooku moo ne ci dëgg parce que yàlla dëgg la bëgg comme li Seydina Abdullah ibn Xuzafa waxoon radiyallahu anhu li mu waxoon biñ ko bëggee ger te xare te xay Xaybar te te te te te xaraaj ya bi demee di jëli ji yéen tamit saa soxna ko yónnee ne ko demal nga jël ji euh, euh, mbay mi liñ liñ liñ jox sa suñu wàll demal nga indi ko mu dem ñu bëgg koo ger corrompre ko pour euh, ñoom ñu mën a jël parti bu gën a rëy yéen tamit ni ko déedéet. kii Seydina Abdullah ibn Huzafa radiyallahu anhu leen déedéet yàlla xam na ni adduna ba adduna daj kima ma yabal laa ci bëgg te adduna ba adduna daj yéen ñii laa gën a bañ waaye moom du ma jaral ma jël dëgg maanaam ma jël seen benn àq di ko waaye yéen it dooleel ma jaral ma jël àqam di leen ñu ne ko lii dëgg gii nga wax maandu te justice bi moom la yàlla tabaxe asamaan seen suuf si te xamuñu woon ba ñuy wax loolu ne dëgg googu du kenn ku dul jëmmi yenent bi sallallahu alayhi lii mooy dëgg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 ndax ma ko jéggalu gëjee gëjee déggante bi dañu xawoon tawat tawat ba xaw yàgg tuuti. Ah, waaw waaw yal na yàlla saafara waay. alhamdulilah waaw feex bu baax. alhamdulilah par rapport ak euh, dars bi xam nga man dafa euh, xëy na su ma juumee nga nga gàgganti ma allo. maa ngi lay déglu de maa ngi déglu. xëy na su ma juumee nga gàgganti ma mais man par rapport ak euh, ni nga waxee si si njàngale yonent bi man euh, damay xalaat souvent que ne oustaz yi aussi tamit dafa am si euh, façon bu ñu xaw a participer si si nit ñi jàpp ne ne yonent bi dafa xaw a euh, baal ma baat bi mais di ñuy jàpp ne yonent bi dafa xaw a rétrograde sunna yonent bi dafa xaw a dellu ginnaaw jamono dafa xaw a raw ndax xam nga nit ñi tamit man jàpp naa ne lépp lu yonent bi sallallahu alayhi wasallam jàngale am na justificatif bu scientifique c'est-à-dire am na am na am na am na nu ko mën a justifier am na noo xam ne ne bu nit ki amee tuuti yitte mën na xam euh, yonent bi sallallahu alayhi wasallam lii mu jàngale nii lan moo tax mu jàngale ko si lii si ëpp daal en tout cas boo tax na man euh, jiital argument yooyu argumentaire boobu des fois wax nit ñi ne ah yonent bi sallallahu alayhi wasallam lii mu jàngale sur le plan sociologique tey histoire démontré na ne lii moom mooy lii gën a jaadu ba nit ki aspoir euh, loolu nga wëlbatiku nag ne ko a ah, waaw d'ailleurs sax loolu moo tax xadis sangam yonent bi wax fi nangam ax ah, nangam ah nangam mais par par contre tey actuellement parce que dañ nekk ci monde boo xam ne nit ñi science presque la ñu jiital ci ci lu ne boo ñëwee rek nga ne non non bi daal lii la wax lii la wax point final bon te justificatif bi des fois ñëwul nit ñi dafay bari lu ñu koy lu ñu koy rejeté wala loo xam ne duñ ko gaaw jàpp dara moo tax ma doon yaakaar ne est-ce que oustaz aussi tamit façon bi nga xamante moom la ñuy argumenté li yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jàngale est-ce que waruñu ko xoolaat ngeen baal waaw ah, jazakumullahu xayran eh, ci eh, laaj bi eh, loolu gis-gis la goo xamante ne ci niñ ko gisee njuumte gu mag a mag a mag li tax mu nekk njuumte gu mag nag mooy ne ñun yenent bi sallallahu gëmuñu ko wala nanguwuñu waxam wala dëggaluñ ko parce que scientifique yi wax nañ nangam wala waxuñu nangam c'est-à-dire que dañ koy jaamoo borom bi subhaanahu wa ta'ala mooy li jaaru ab jullit comme li alquran wax ma kaana li mu'minin wala mu'minatin idha qada amran an takuna lahumul khiyaratu min amrihim wa qalu sami'na wa ata'na ulaika humul muflihun yëllowul ci benn jullit bu yàlla ak bi sallallahu alayhi wasallam tegee mbir tëgkat teg ñu am lu ñu ciy tànn lenn rek la ñuy wax dégg nañ topp nañ mu ne ñooñoo ñu texe amuñu choix amuñu taxaw maanaam naan euh, wéy affaire bi euh, lu tax mu am sagesse boobu buñ koy xool maanaam ngir après gën a leeral màggal yenent bi rek lay doon sallallahu alayhi wasallam gën a leeral njàngale yenent bi kese lay doon sallallahu alayhi wasallam mais mbir mi mooy lu yàlla wax dañ ko war a topp sans ñu même bu xamul lu tax lu yeneen bi sallallahu alayhi wasallam jàngale dañ ko war a topp même bu ñu xamul lu tax parce que scientifique yi ñu fi wax ñoom ñoo doon wax seen jàll bent ne jant bi dafa taxaw léegi la ñuy wax ne jant bi ndekete taxawul ñoom ñoo doon wax ne te léegi bu boobaa ñoom bu ñu leen jant bi taxaw scientifique yi wax ko nga ñëw ne scientifique yi nee nañ jant bi dafa taxaw. alquran ne la wasamsu tajri li mustaqarrilaha jant bi mi ngi daw di jëm ci foofu te sax léegi bu boobaa yow la ngay wax Euh, et que mënuñu jël loo xamante ne dafa day day évoluer te moom mooy d'ailleurs sociologie yi nga yi nga tudd léegi sociologie ce n'est pas une science exacte sur les plans dafa am effectivement ay mbir yuy sax mais ay mbir yuy évoluer la tamit selon société yi selon époque yi selon jamono yi ba pare réalité une vérité dëgg dafa nekk loo xamante ne euh, comme niñ ko xamee tey par exemple tey bu ñu bëggoon a wax ne góor jigéen baaxul nga ñëw société occidentale nan ngay expliquer nit ñi naan leen wooy nag góor jigéen a égalité nangam euh, kii loolu ça ne tient li tenir mooy jullit ñi nañ gëm yàlla gëm yenente bi sallallahu alayhi wasallam lépp lu tukkee ci yàlla ñu gëm ko lépp lu tukkee ci yenente bi sallallahu ñu gëm ko te loolu lañ war a yar nit ñi ci loolu lañ war a yar suñu njaboot lool suñ ko xasee ba am dara du leen mën a yëngalati dara du leen mën a ci lool dara du leen mën a jëlee ci caaxaan yooyu noonu référence mu mënuñu taxaw ne dañuy jël référence ay nit ñoo xamante ne maanaam ñu yàlla sax euh, ñëw mais oui parce que sooy démontrer li nga wax nii boo bëggee doon def démonstration boobu faaw nga utiliser ay référence yoo xam ne ñooñu gëmuñu yàlla maanaam léegi nag ñooñu nga war a jël saxal ko ci bopp nit ñi bañ nangu ko nga doog leen wax ne yeneen bi moo wax déedéet sallallahu alayhi wasallam abadan tey julli buñ bëggee xam tey julli yi lan moo tax tey julli tisbaar ma war koo def tisbaar ñeenti rakka lu tax defuma ko par exemple ci yoor yoor gi lan moom moo tax tey timis mo war koo parce que timis jot na ma war a julli mais lan moom moo tax euh, euh, euh, julli ma ko ci digg guddi gi lan moom moo tax timis bi ma war def ñetti rakka maanaam ban lien moom moo am rek entre julli kese kese kese ak lien moo am entre julli ak dugg àjjana amul lien or ak dugg àjjana amul benn lien ci xel amul li am et cetera donc ya euh, euh, euh, ci sharia lañ xamee ni julli day tax a dem àjjana ci sharia lañ ko xamee mais amul lien ci xel ci yeneen ak yeneen ak yeneen amu ci xam-xam yëpp nag muy mathématique physique sociologie psychologie et cetera yeneen ak yeneen yi ñuy xam yëpp mi ngi ci biir alquran ak sunna naam mi ngi ci alquran ak sunna waaye nag yeneen bi sallallahu alayhi wasallam lañu war a jël d'abord teg ko ci sunu kanam ala ra'si ay ayni ci sunu bopp ak sunu bët teg ko ci ne lu mu wax noonu la lu mu digle noonu la lu mu tere noonu la lu mu wax ne du nii du nii bu nee euh, nii la waaye bu dee buñ demee ba nee la ñu ne ok nii la waaye buñ demee ba fee nee la maanaam nam ko waxe nam ko bëgge nam ko jàngalee nam ko doxale noonu donc lañ ko war a mën a jàppee et que ñi rétrogradé kay mooy ñi nga xamante ne dañoo obligé di évoluer c'est-à-dire que tey kay ma jox la benn exemple bu ndax la gis yi ngay dégg yëpp la sur les sociétés occidentales duñu deñ di voter ay lois tous les jours parce que tout simplement dañuy adapté wu ak réalité parce que tout tout simplement dañuy jéem a évoluer dañ naan ñun kat gisoon nañ ni amoon nañ ay vide juridique fii ñun kat gisoon nañ ni am nañ ay problème fii ñun kat gisoon nañ ni amoon nañ ay manquement fii ñun kat gis nañ ni adduna bi dem na ba nii nit ñi léegi ni nañu xalaati kon nañ euh, nañ changer loi bi et cetera et cetera nañ changer loi bi nañ changer loi bi nañ changer loi bi léegi grands penseurs là yi ñuy wax kenn ku ci nekk da ngay ñëw ci sa époque gis nañ ñi doon les penseurs époque yeneen passé yi dañu ñëw euh, et bi daal vraiment il faut que ñu adapté waat ko il faut que ñu évoluer waat ko il faut que pensée bi daal di changer ñoom noonu la ñuy xalaate xam nga lu tax parce que dañoo manqué bu ñu matoon duñ def loolu alquran nag ak sunna moo mat al yawma akmaltu lakum diinakum wa atmamtu alaykum ni'mati te diine ji mat na xéew sama xéewal mottali naa ko ci yéen loolu moom moo tax dara du xew bu ba léegi changé wuñ ko bu ba léegi luwaayi laalatuñ ko ci boobu ba léegi foo dugg moom mu adapté fa teew fa loolu lañ wara a jàngal nit dugal ko ci seen xel ak seen ay xol waaye dileen leen a jàngal wax yi ñeneen ñoo xamante ne duñ ay jullit te danoo matati te borom subhaanahu wa nekk ki mat yonent bi sallallahu alayhi wasallam nekk ki mat kooku la ñu war a jàngalee lan moom mooy li nga xamante ne moom la indi bu ko defee ku ci tegu nekk ci yoon bu baax ku ci teguwul yow yaa ngi ci alkane nga yëg ko am nga bañ koo yëg wallahu ta'ala barakallahu ustaz euh, euh, jël nañ bind bu baax jërëjëf macha allah ato ato waaw asalaamaaleykum sëriñ bi ñu ngi lay nuyu waaw dañu amoon benn question fii rek c'était euh, par rapport ndax euh, gisoon nañ ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam mm-hmm. bu doon euh, bu doon nit da ko abaloon dafa leb woon nit dara bu mm-hmm. daan fay yenn saay daan na ko jël fay ko ba pare jël benn mbir may ko mm-hmm. léegi mbir moomu est-ce que mën na nekk ak xaalis am déet par exemple nit lebal la par exemple xaalis nga fay ko jël benn mbir nga xam ne xaalis lay doon nga may ko ko ne ko lii man maa la ko may waaw loolu mën na ne Euh, maanaam yeneen bi sallallahu alayhi wasallam daf ne rahimallahu imra'an samhan idha qada samhan idha qada euh, euh, samhan idha ba'a samhan idha ta'a yàlla yàlla yërëm képp koo xamante ne waa joo xamante ne maanaam ni muy doxale ci suy suy lebale ak suy leblu dafay rafet ni muy doxale suy jënd ak suy jaay day rafet c'est-à-dire que moo tax loolu nga xam ne daf ko daan def moom yonent bi sallallahu alayhi ci jikko jooju la aju loolu nag li ko wutale ak riba lenn kese la mooy tey bu ma nee la abal ma 1000 euros après man ma euh, fay la 1200 euros loolu dafa xaram parce que dañ koo teg ci charte bi am naa ne dama la abal ma 1000 euros jox ma ma lay fay daal di jox jox la 1200 euros daal ne la li ko ci tegal loolu du du xaraam parce que nekkuloon condition ci biir euh, njaay meeg jënd bi te loolu noonu doxalin bu rafet la par rapport ak koo xamante ne dafa def njekk jëme ci yow wallahu ta'ala waaw ah, kay jërëjëf jazakumullah salaamaaleykum waaleykum ah, salaam sëñ bi ñoo ngi ñoo ngi ziar euh, intervention bi rafet na intervention bi rafet na euh, man juste benn point la la bëggoon dolli ci euh, justement ci cas bu pré doon wax ci ci imam ou bien oustaz yi yi hmm. bon ma xool ne euh, généralement référence bi ñu war a jël référence bi dëgg dëgg dëgg dëgg le prophète sallallahu alayhi wa hmm. ñu xool ci yenn aay yi ah, ji euh, yi nga xam ne Allah subhanahu wa taala da koy da koy da koy cité comme euh, ci sourate hmm. nga xam ne foofu ah Allah subhanahu taala bi naan comment ça s'appelle yaa ayyuhal lazina aamanu laa tarfa'u aswaatakum fawqa nabi c'est-à-dire n'élevez même pas votre vos voix au-dessus de celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam sinon vos actions deviendront vaines c'est ça l'explication hein si je me trompe pas si je me trompe voilà voilà donc donc pour pour dire l'importance de ce qu'on a yeneen yeneen dama nekk ci ci donc moo tax. voilà donc su xool foofu importance bi nga xam ne Allah subhanahu wa taala moom la jot rek comme ni ñu ko waxee au début ñun ñëpp suñu boole woon yaa lépp lépp lépp lépp la ko sallallahu alayhi wasallam moo ñu gën moo ëpp ñëpp ñëpp ñëpp voilà donc après man après am na benn question bu ma laaj ci ci masa bi mm-hmm. maanaam sooy sooy est-ce que on est obligé nga tënk ci benn masab di ko appliquer à cent pour cent en tout cas euh, bu fekkente ne ci buntu mazahib bi la euh, loolu <laughs> mën nañ ni sax euh, non loolu en fait il faut ñu comprendre benn mbir quoi mazhab bi lan moo ko indi bon dañuy résumer vraiment parce que après day gudd oui oui loolu rek loolu rek en soi lii rek rek rek la en fait mazhab bi li ko indi mooy boroom xam-xam yent bi sallallahu alayhi wasallam bi mu fi jógee dañoo gis ne euh, dafa jàngale alquran alquran ñu dajale ko teg ko xadis yi ñu ñëw teg ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam xadis yi saxaaba yi radiyallahu anhum ñoom ñëpp nekkuñu woon ci même place bi dañoo tasaaroo woon ci ci ci ci ci ci ci ci suuf si ñii dem Égypte ñii dem Sham euh, mooy Syrie Palestine Jordanie ñii dem Irak donc Basra Kufa ñii dem Yaman ñii dem Fet Khurasan ñeent feneen ak feneen ak feneen ak feneen maanaam fu baree bari la nit ñi tasaaroowee euh, donc saxaaba yëpp radiyallahu anhum comme ñoom tamit fekki wuñu woon lépp donc ñii dañuy am benn xadis buy wax ci nangam ñi am xadis boo xamante ne boo ju woon ñaari ci ngay dajale mbir yi donc ñii am lu généralisé ñii am lu particularisé ñii am xadis bu fi mais ñi am xadis bu folli boobu ñii am euh, ñii di am xadis yoo xamante ne dañ dañ koy xam ci dëkk sàngam mais beneen dëkk bi duñ ko xam loolu am na ay hadith yoo xam ne waa Kufa waa Basra dañ ko xam mais waa Madina xamuñu ko woon loolu day am euh, ak yeneen ak yeneen donc yooyu euh, léegi boroom xam-xam yi plus ñuy dem après nag ñuy gis ne dañoo war a vraiment teg jàngale yenn ci euh, ñu ñu ñu ko ay xam-xam parce que Euh, yonent bi sallallahu alayhi wasallam bi mu fi jógee woon ne am euh, bu ma fi jógee na ngeen def xam-xam xadiis na ngeen wut xam-xamu fiqh na ngeen wut xam-xam tafsir na ngeen wut xam-xam usul déedéet yonent bi jàngalewul woon noonu lépp la jàngale woon nii rek léegi nag mais obligé au fur et à mesure ñuy dem dañuy soxla di teg mbir yi ci xam-xam ba pare di ko teg ay méthodologie parce que xam-xam daa laaj aussi méthodologie bu ñuy teg ay mbir mi loolu moom moo indi xam-xam yu bari tegaloo ba pare ñu classifier ñu différencier yenn xam-xam ci yeneen yi même bu fekkente ne benn bu ci nekk da ngay soxla sa moroom euh, bi loolu amee euh, saxaaba yi radiyallahu anhum euh, pas seen période mais période ñeneen ñi ci def ci lañ commencé fo formater affaire bi di ko teg di teg di teg ba ba ba ñuy am carrément léegi ay domaines yu wuute yu bari ci biir domaines yi nag mu am domaine bu ñu tuddee fiqh léegi domaine fiqh yi. Euh, am na ay imam yu bari bari imaamu Malik imam Ibn Jurayj imam ah, ah, ah, euh, kii Shafi'i imam Ahmad ibn Hanbal imam al-Awza'i imam Layth ibn Sa'd imam Sufyan ibn Sa'id ath-Thawri euh, mais ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen Abu Thawr imam at-Tabari imam imam yu bare bare bare nekk ay imam mujtahidun Euh, ñooñu nag seen ay taalibe ñenn ñi seen taalibe yi farlu nañ farlu goo xamante ne vraiment lépp ñu doon wax tegaat tegaat nañ ko ñeneen ñi seen taalibe farlu wuñ googu farlu wala boog buñ ko farloon yàlla moom moo bëggul woon rek seen xam-xam yegg si nii ci ni mu tasaarawee nii léegi boo nee diw mazhab sàngam la bokk loolu jubluwuñ ci ne jubluwuñ ci ne euh, euh, mazhab boobu lépp luñ ci wax dama ko war a appliquer déedéet kay ma benn affaire bu ndaw boo xam te ne mën nga ko vérifier ñun ñëpp mën nañu ko vérifier tey boo demee ci Laxdari ci Asmawi ci Muqaddimatu Izyah Misbah Salik Ibn Ashir Mad ibn Ashir euh, muy al-Murshid al-Mu'in euh, Risalat ibn Abi Zayd al-Qayrawani at-Talqin euh, ibn Dardir kii Mukhtasar Khalil ak yeneen ak yeneen yeneen téere yi nga xam te bind nañ ko ci mazhab ne serait-ce que bu mazhab Maliki yi maanaam saa su nekk di nga ci gis wax du wuuteeg wax ji nga xamante ne moo nekk ci beneen téere bi amul ñaari téere yu mel ci yooyu yoo xam ne lépp lépp lépp ñoo ci nuróo lañu ci wax amul mm-hmm. euh, loolu lu muy tekki li muy tekki mooy ne mazhab bi du wax yi du masala yi ma mazhab bi méthodologie bi la c'est-à-dire que dañ naan imam bii kat vu que ci domaine fiqh bi lay wax en tant que science xam-xam xam-xam la léegi moom dafa am méthodologie boo xamante ne fondamentalement ci lay sukkandikoo daa man saa yu bëggee indi wax ju saa yu bëggee leeral euh, euh, maanaam indi masala cest à moom duñ ko wax masala sangam rek mu joxe xalaatam déedéet dafa am ay ay règle ay règle yu ñu ay ay ay ay ci lu ñu tabax mbir mi quoi maanaam comme dans ce maanam ah fokk mu tegu ci dara loo xamante ne ci lay basé daa iman ba am méthodologie boo xamante ne am ay ordre de priorité ci ni muy utiliser ay références am am ay ordre de de réflexion et de pensée yoo xamante ne ci lay tegee mbir mi loolu différence yooyu am ci biir méthodologie boobu ñuy teg loolu moo indi différence ci mazhab yi hmm. léegi nag léegi nag bu fekkente ne nit ki par exemple da ngay gis mazhab yëpp d'accord nañ ne alxuraan la ñu war a ci kaw lépp sunna yonent bi a alayhi wasallam teg ci hadith Euh, après ijmaa borom xam-xam ijmaa yi sax la ñuy jiital en réalité euh, après alquran ak hadith parce que ijmaa c'est pas parce que ijmaa dañu ne non lu tax ñuy jiital ijmaa ci kaw alquran du du du la ijmaa maanaam mooy borom xam-xam li ñu dëppoo loolu lañ jiital ci kaw alquran déedéet mais que euh, alquran dafa am compréhension bu ci ci bu mën bu ci nit mën a am maanaam compréhension yi mën na wuute léegi su dee borom xam-xam yëpp dañoo dëppoo ci benn compréhension dañ naan compréhension boobu laa jiital ci kaw sama compréhension man ci texte bi loolu la moo tax ñu ne ijmaa la ñuy jiital ci kaw alxuraan looloo tax ñu koy wax mais ci sens boobu la amee parce que borom xoxo yëpp mënuñu d'accord ci benn wax ne ñun nii lañ comprendre mbir mi yow nga ne non man verset bi lii mu wax man noonu laa ko neneen laa ko comprendre ce qui veut dire que ni sa bos moo baaxul euh, léegi euh, euh, yooyu la ñuy jiital après xiyaas bo ñenn ñi nangu nañ ko ñenn ñi nanguñ et cetera mu am yeneen yeneen méthode yeneen i mbir yoo xam ne ci la ñuy teg seen ay seen ay seen ay ay kii euh, seen ay fatwa maanaam seen seen wax tey masala bu ñëw dañ koy dugal ci scanner boobu maanaam tey imaginer que ni rek dafa am benn scanner benn machine boo xamante ne dañ koo teg am pièce maîtresse yi alquran sunna ijma qiyas et cetera après euh, euh, shar'u man qablana nekk fii kii istihsan istishab et cetera masalihul mursala maanaam yooyu yëpp ñu teg ko et cetera maanaam ku nekk yor ci sax scanner nga xamante ne masala bu ñëw rek dañ koy dugal fii buñ génnee résultat bi fee maanaam parce que dafa jaar ci ordre yooyu yëpp comprendre nga ba maanaam loo loolu moom moo tax masala léegi nag selon ni ñuy tegee ordre yooyu ak selon ban la ñuy jiital ci kaw ban ak selon maanaam loolu foofu la wute amee léegi nag ñu ñëw tey par exemple bu ñëwee ci benn masala masala bi nga gis ñu gis ne ah même fuqaha maliki yi seen biir rahmatullahi alayhim wala ñeneen dañ ciy wute xam nga loolu lu koy indi léeg-léeg moom mooy ni ñuy comprendre ne serait-ce bi parce que ñoom d'accord nañu aaya alxuraan référence la hadith yi sallallahu alayhi par exemple référence la ñu ne amalu ahlul madina référence la ñu ne istishab référence référence la man qablana référence la et cetera benn bu ci nekk bu nekkee référence ñoom dañ naan euh, ñun kat gis nañ aaya bi ok keneen ki ne man gis na aaya bi euh, keneen ki ne mais man nima ma comprendre aaya bi parce que généralité bi dafa am lu ko war a parce que nangam ak nangam maanaam raisonnement boobu ñu wute loolu léeg-léeg mooy indi différence euh, loolu moom moo tax ñu bokk ci benn njiir bi mën nañu jël même même usul bi maanaam mooy même méthodologie fondamentale bi mooy scanner boobu ba pare ñu am ay résultats yu wute parce que tout simplement ni ñuy comprendre bokkul parce que tout simplement ni ñuy gisee bokkul parce que tout simplement kii day xam xadis bi kee du ko xam ni muy xalaate bokkut parce que kii rek données yi am kii mu amul données yooyu yëpp ainsi de suite donc loolu day indi ay différence donc mazhab te te te te te pour pour pour kii nag ñetti am en réalité ku njëkk gi kooku la ñuy wax euh, al euh, ku njëkk dañ koy wax euh, al mujtahid mooy mufti bi mooy nga xam ne moom dafa nekk ci njombartal kooku moom waxi boppam rek lay sukkandikoo kooku waxi boppam kese lay sukkandikoo kooku du dagan sax mu am nu mu gisee moom masala bi keneen ne ko man nee laa ko gisee mu bàyyi moom ni mu gisee dem topp ji kooku parce que moom englobé na mboolem euh, kii yi am na tous les bagages yi yi ko waral yi yi mën a am pour mën a génne àtte bi kooku mooy ku njëkk ci ñaareel bi ci des moom mooy ki nga xamante ne moom muqallib la maanaam moom day topp rek kooku nag suy topp nga xamante ne moom xamul am njàngam soriwul kooku xam nga nan lay def kooku dan naan man de mas ah mazhab bi laay topp wala mu ne boroom xam-xam bii diw sangam su ma amee lu ma jaaxal kooku lay wo parce que moom xam naa ne moom am na niveau bi et cetera donc moom obligé wul muy topp boroom xam ba pare xaraamul tamit te terewuñu nga mën a laaj ki tey masala bi beneen masala nga dem laaj ko keneen foo ko tontu la ci loolu dafa loolu moom loolu moom ñëpp d'accord nañ jamonoy saxaaba yi radiyallahu anhu ku doon laaj Seydina Abubakar radiyallahu anhu benn beneen masala ginnaaw suba nga laaj Seydina Omar radiyallahu anhu beneen masala bi loolu kenn musu ko tere yeneen ci bi sallallahu alayhi sax daf fii nekk ñuy laaj ñeneen ay masala ñuy tontu voilà jamono yeneen ci bi sallallahu alayhi wasallam ay saxaaba jamono gudul jamono euh, léegi su euh, kooku mais nag kooku li gën ci moom moom mooy par contre mu am soit livre bu muy bu muy bu muy référé woo wala mu am boroom xam-xam bu muy référé woo wala mu am mazhab bu muy référé woo loolu moo gën ci moom parce que moom xamul amul outils yi munul munul comprendre munul xam léegi mu am seen diggante koo xam ne kooku la ñuy wax al muttabi' moom mooy ki ci digg bi te kooku lu ñu bari di fàtte mooy ki nga xamante ne yéegul niveau ku njëkk mais amul mais nag weesu na niveau ku ñaareel bi moom daal di seen diggante moom kooku lu muy def kooku danaan man gaa peut-être que mënu ma ñëw rek ne damay topp di ni maanaam rek rek di topp sama gis-gisu bopp mënu ma ko mais boroom xam-xam yi ma gis moom ñuy wax ak boroom xam-xam yi li bind man dinaa xool lan moom mooy seen ay argument ba mën ma parce que mu mën na ko xool mën ko analyser et que su paree moom dana topp maanaam euh, li nga xam ne moom moo ko gën moom la gis ne moo gën a dëppoo ak ay argument yu dëgër moom loolu lay topp bu boobaa ak ci ku mën a jóge ci mazhab bu mën a jóge ak ci mën a jóge parce que benn mazhab yàlla topploowuñu ko yeneen ci bi sallallahu alayhi wasallam topploowuñu ko ñi nga xam ne ñoo topp mazhab yi ñi ñi fi samp mazhab yi ñoom ci seen bopp kenn ku ci nekk ci ñoom deñ nga ci ne yow dañ laa war a topp yow kese da nga ni yàlla la ñu topp bépp wax nag ak képp ku wax waxam am na luñ ci nangu ak luñ ci bàyyi ba mu des borom bàmmeel bi sallallahu alayhi wa sallam moom rek la ay waxam nekk loo xamante ne amul luñ ciy nangu ak luñ ci bàyyi lépp dañ ko war a nangu mais keneen ku moom lépp lu mu dañu dañuy nangu wala ñu bàyyi rek maanaam kooku nag mais nag loolu ki koy def mooy ki nekk ci digg bi moom mooy ne euh, man lu lu lu gaa yi wax man dinaa xool ci argument yi dinaa déglu argument yi wala ma liggéey argument yi su ma paree ma daal jël li nga xamante ne moom mooy li ma gën a wóolu man parce que borom subhaanahu wa ta'aala bu la jaamuloo yàlla la la imaam Maalik waxoon na ah? wala lu imaam Shaafi'i waxoon lan laa la waxoon lan la la Yonent bi sallallahu a wa parce que moom la ñu yónnee ci ñun du keneen wallaahu ta'aala a'lam. jërëjëf jërëjëf Cheikh.